أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة di suuratu baraa di suuratul faadixa walillahi alhamdu walminna ak turi ñu waxoon kon ñu ngi ci tënk bi ba léegi léegi am na lu ñu fàtte woon mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi muy soññu nit ñi dafa am ñoo xam ne nag amuñu woon amuñu woon lu ñu joxe te amuñu woon loo xam ne lu ñu ware ngir mën a dem ci xare bi comme ashari yu nay di mbokk al imaam abu muusa al-Ash'ari Abdallah ibn Qays radiyallahu anhum moom lañ yebaloon ñoom Ash'ari yuuna yi ne ko demal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir xare bii ñu waaja dem ndax ñoom ay gani lislaam lañ woon ñoom cosaanoo wuñ woon Medina dañoo jóge woon Yaman ñu ne ko waxal ak demal nga wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam muutal ñu loo xamante ne nii moom la ñuy war ngir mën a fekke li nga xamante ne nii mooy xare bii nii mu dem nag dajeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal nekkuloon bonne humeur daal mu daal di ne ko duma leen jox dara fekk amu ko woon quoi aw ma lu ma leen jox nee na ma fekk man Abu Musa mu mer te xaw ma woon ne dafa mer alayhi salaam bi ma demee wax ko sama mbokk yi nag léegi bi ma demee wax leen ko noonu rek ma jékki dégg Seydina Bilaal di ma woo naan ma Abdallah ibn Qays abdallah ibn qays ana abdallah ibn qays nee na ma ne maa ngi mu ne ko ajib rasulallah noonu yu kaay wuyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la ñëwee mu daal di koy jox li nga xam ne moom la ñuy yebe ci gàttal daal ngir gàttal histoire bi am na leneen lu ci tegu waaye loolu taxu ñoo jóg léegi nag loolu la ñu am ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom lañ gën a xame ci al-Bakkaa'uun ñi nga xam ne ñoom dañoo ñëw doon laaj yonent bi alayhi salaam comme nii rek ñoom itam Ash'ariyuuna yi keroog dañoo mbir mi metti na woon na leen li nga xam ne ci leen leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne du ma leen jox taw ma lu ma leen jox mooy nan dem fekk ji xare buñ mënula def loolu moo leen metti ba ñuy jooy am ñoo xam ne mooy ñoo xam ne ñu ñu xam la nga xam ne set lañ woon juróom-ñaar nga xamante ne nii ki ci ga njëkk muy Saalim ibn Umayr nekkoon ci waa mbokk waa Banu Amr ibn Awf ak ki nga xam ne mooy Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'b ak ki nga xamante ne mooy Ulbatu ibn Zayd ak ki nga xamante ne ni mooy Amr ibn Humam ki nga xamante ne nii Amr ibn Humam ibn al ñi nga xamante ne bokkoon ci waa banu salima abdallah ibn mughaffal al-muzani rahmatullahi alayhi am ak ak al-harami muy haram ibn abdillah rahmatullahi alayhi ak sahaaba bu siiw muy al-irbaad ibn saariya ki nga xam ne moo soloo woon xadiis bi nga xam ne mooy <laughs> kullu dalalatin fi naar voilà mooy mooy te bépp mooy mooy lool rek xutba bu siiw boobale nga xamante ne ni kullu bid'atin dalala bid'a bu nekk rek mooy daa nekk loo xamante nag cànkute la moom moomu di Seydina al-Irbaad ibn Saariya ñoom ñii bi nga xam ne dañoo ñëw laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu yebal leen utal leen ay gëléem wala ay fas wala ay mbaam wala ay berkelle yu ñu war a yéeg ba dem fekk xare bii nag amuñu léegi nag bi nga xamante ni amuñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam boog ne leen aw ma lu ma leen jox ñu daal di dëpp nag ku nekk seen rongoñ ya ñuy jooy jooy yu metti ndax am njàqare lool triste le fait que amuñu lu ñu dépenser te amuñu lu ñu yóbbu comme ni nga xamante ne nii noonu léegi nag bi loolu xewee léegi nag ki nga xam ne mooy Seydina wa Mawlana Ulbat ibn Zayd radiyallahu anhu ci ñoom léegi nag moom nan la def moom dafa nim def daal dafa dem këram daal di dem laa ci guddi gi daal di ñaan julli ñaan boroomam tabaaraka wa taala ne ko ah yow de boroom bi tabaaraka wa taala yow de digal nga sa yonent alayhi salaatu wassalaam te digle nga jihaad ji daal di soññ nit ñi ci moom ci jihaad ji waaye ah man de yow defoo ci man loo xam ne lu may dëgërloo man cee bokk ak lu ma yóbbu ak lu ma teg ci sa loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam te defoo ci sa loxoy ndaw bi alayhi salaatu wassalaam lu mu ma jox ba ma man cee demee ci xare bii léegi nag daal comme que man aw ma dara te sa yonent amul alayhi salaam lu mu ma jox man daal loolu ba xam nga lan laay wax ci guddi gii lëndëm gii man du ma julli ba pare di la dagaan yow borom bi man de moom daal dinaa saraxe sama der sama der saraxe naa ko képp bépp jullit boo xamante ne nii mas na maa tooñ laal na ma ci sama alal wala sama der wala li nga xamante ne sama yaram nii wala sama réputation kooku moom saraxe naa ko def naa ko sarax toppatuma kenn ku ma jëw bu ma kenn ñëw di ma nettali naan diw jëwoon na ma wala diw wax na ma lii loolu lépp def naa ko sarax wala saraxe naa sama der wala loolu léegi nag bi nga xam ne ci la def loolu yonent bi alayhi salaatu daal bi mu xëyee am na ci yoo xam ne dane dañoo julli fajar ba pare ci jàkkaam ji moom alayhi salaatu wassalaam mu ne ana ki nga xam ne moo saraxe biig biig ana kan moo saraxe léegi ñépp taw kenn waxul dara yonent bi alayhi salaatu daldi waxaat mbir mi ne kan moo saraxe biig léegi ñépp toog léegi nag bam ko waxaatee seydina Ulba ibn Zayd radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi jóg <coughs> mu ne man yonent bi alayhi salaatu man mu ne ko nag abshir fa walladhi nafsi bi yadihi laqad kutibat fi zakatil mutaqabbila ne ko mbu ne ko bégal ndax Seydina Jibril boroomam tabaaraka wa taala moo ko xamal li Seydina Ulba mi radiyallahu anhu daal di def ci guddi gii mu ne ko bégal waat naa ci ki nga xamante ne sama bakkan man Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam mu ngi ci loxoom bind bind nañ sa saraxe googu nga saraxe sa yaram sa der sa réputation sa lépp nga daal di koy saraxe loolu moom borom bi tubbund na ko ci zakat yi nga xamante ne nii yokkute ak fóot bopp yi nga xamante ne nii yi nga xamante ne moom yu mu nangu la de kon mbir maa ngi noonu gis nga lii mooy yi nga xam ne nii lañ doon def moo tax mbir mi nekkul rek ki nga xam ne affaire alal alal la ñépp joxe rek non ñaan ki am ñaan ki nga xam ne am na yéenéen na rafet te léppam ko boroom bi di koy bindal comme koo xam ne ku ko defal la waaye it lu am solo la def le fait mu saraxe daram faraxe léppam walla bu ko kenn amatul kenn ku koy ŋaññi muy mer ci yow ndax saraxe na ko de toute façon saraxe na ko kooku nag mooy dëgg-dëgg jullit loolu moom war nañuy tendre vers l'excellence kon nag mbir maa ngi noonu le léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon génn noonu la def daal di génn nag ñoom ñaata lañu woon am na ci boroom xam-xam ñu ne keroog ñoom trente mille lañu ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñuy dem mooy armée bi trente mille lañu nga xamante ne nii mooy ñoom lañ yóbbu ñi nga xamante ne ñoom ñoo dem fi nga xamante ne nii ñooy ngir fare ji ak ñi nga xamante ne nii euh, <coughs> ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy bilaadul mooy mooy romain yi léegi nag loolu la sauf que loolu mooy mooy à peu près quoi voilà loolu mooy à peu près parce que amul woon li nga xamante ne nii mooy diiwaan comme ni ko seeni naa Kaab ibn Maalik waxe ci xadis bi nga xam ne moom ci saxiixu al imaam Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri ne amul woon diiwaan boo xamante ne nii moom la ñuy la ñuy bind nit ñi kon nag affaire bi loolu la mooy salaasiina alfa trente mille lañu woon à peu loolu moom la ko mel ni ñoom al imaam Ibnu Isxaaq rahmatullahi alayhi daal di wax ak ñi nga xamante ne nii loolu la daal ak ñoom ñoom imaamu Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhim nekkoon ci boroom xam-xamu ñi nga xam ne mu ci saxiix bu mooy rijaalu saxiix la bokk ndax ay xadiisam mu ngi ci saxiix yi waaye it boroom xam bu mag la woon ci wàllu siira moom al imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi noonu nag la yonent bi alayhi salaatu daal di demee bi muy nag romb nañ boo ci xew-xew yi am na romb fi nga xamante ne nii mooy diyaaru Samud fi nga xam ne mooy waa kër waa Seydina Salih alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen bu kenn dugg comme ni mu nee ci Sahih Imaamul Buxaari rahmatullah alayhi hadiisu Mawlaana Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne leen bu kenn dugg bu leen dugg ci kër ñi nga xam ne dañoo tooñ seen bopp ñi nga xamante ne ñooñu la dañoo tooñ seen bopp muy ñii nga xamante ne nii mooy ñii nga xam ne ñoom la borom bi mbugaloon waa kër Seydina Salih yi alayhi salaatu nag am yoo xam ne sax daldi woon nañuy mooñ ci yooyu ci seen ndox ma mu ne leen li ngeen mooñ jox leen ko li nga xamante ne nii mooy seen jur gi te li nga xamante ne nii nag mooy seen ndox mi képp ku ci kii mooy bu ci utiliser dara te na ngeen ko wëggi seen ndaw seen seen seen seen gàtt yi bu leen dugg ci këru ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo tooñ seen bopp lu dul ngeen nekk ñoo xamante ni da ngeen di jooy wala da ngeen di jooy jooylu kon nag lool la bu leen ci lekk dara te bu génn leen léegi noonu te ngeen muur li nga xam ne mooy da muuroon xar kanamam ngir génn loolu waxoon nañ masalaay koo xamante ne day dem di def tourisme wala di dem foo xamante ne suñu boroom tabaraka wa taala wala di fa jaar foo xam ne suñu boroom dafa mbugaloon nit ñoo ñële ana naka nga fay kii yooyu masala yoo xam ne leeraloon nañu ko ci siira bi walillahi alhamdu wal minna foofule nag moom lañ gën a xam ne alxijr mooy gisoon nañ ko ci suuratul xijri loolu gisoon nañ ko waxoon nañ la mooy saalih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu demee daal ci gàttal ba àgg fi nga xam ne mooy Tabuk keroog nag Tabuk am na ci naafiq gis nga lii ñu fi lëgee nii teewul am na ci naafiq yi ñoo xam ne génnoon nañu ngir dem ci yoon bi buñ defee ñu daal di piéger yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir man koo faat malgré lu bari ku mel ni ñoom Abdallah ibn Ubay ibn Salul seen président bi moom demul woon comme niñ ko xamee rek nam defoon Uhud lool gisuñu buñ ko niñ ko gis ci ghazwatu Uhud buñ ñëwee ci ci suuratu gi nga xamante ne nii alu ali imran insha allahu taala léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam bam newee àgg Tabuk mu doon def da doon julli li nga xamante ne nii moom da doon boole julli yi mooy tisbaar ak tàkkusaan da leen doon boole di boole li nga xam ne mooy timis ak gée léeg-léeg comme ni hadith Seydina Muaaz bi léeg-léeg radiyallahu anhu mu boole leen lu ëpp da doon def jamoo da doon bàyyi mooy jamu taxiir mooy jël timis daal di koy yóbbu ba xaaba heure mu daal di julli timis ak gée wala mu jël tàkkus bàyyi ba tàkkusaan mu julli tàkkusaan bàyyi tisbaar bi dem ba tàkkusaan jot mu fajar teg ci tàkkusaan loolu yëpp zamu taqdim ak taxiir yëpp léegi nag léegi loolu la ko doon def ba mi ba mu àggee nag dafa doon seetlu saxaabaam yi radiyallahu anhum bari woon nañ bari boo xam ne trente mille waaye doon na jekki di laajte comme bi nga xamante ni ci la jekki laaj ki nga xamante ne mooy abu xaysama ne ana abu xaysama radiyallahu anhu léegi nag abu xaysama moom parce que moom jëkkoon naa génn dafa génnoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ci kanam mu dellu waaye mu delloo gis soxnaam yéeg loolu toolam yu baax yi mu ne lii daal du yoon daal di jël ay bagaasam daal di dem bi nga xamante ne nii nag ci lay dem nag <clears throat> ci la dajee ki nga xamante ne mooy Umayr ibn Wahb mañ la doon wax doon ree mook Safwan ibn Umayya <laughs> radiyallahu anhu mooy Umayr ibn Wahb léegi nag moom boo après xam naa beneen bis dañ mës a ñëw ci mbiram bu ko defee ñu xam lu tax may ree moom Umayr ibn Wahb mi radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñaar ñu ànd Abu Xaysama nag radiyallahu anhu ne ko maa ngi lay dagaan bala ngaa àgg bàyyil man ma jiitu la ci yonent bi alayhi bi mu ñëwee nag wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu demee daal li taxoon mu dëpp ak ni mu ñëwaate xam ne du yoon yonent bi alayhi salaatu daal di koy ñaanal yiiw wax ko yiiw daal di koy ñaanal naka noonu tamit ci lay riwaay bi wax ne Seydina Abu Zar tamit radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa jekki seetlu gisu ko mu laaj ko ñu ne ko moom de newu fi moom ñëwul mu ne mu ne mu ne bu dee yàlla daal kuñ ko bu masalaaj ñu ne ko newu mu ne bu yàlla defee ci moom yiw dina ñëw ci la ñëwee woon ba muy wax ci wax ju siiw jooju naan Abu Zar de day ñëw moom kese daal di dee moom dekk booy faatu moom kese buñ koy dekkil moom kese ci xadis boobu même bu dee ci xadis boobu am na wax